dañ leen koo xañ moo tax ñun ñun ñu mel noonu bés bu ñu faatoowe noonu ba dekki <laughs> ca la xeex bay tàmbale waaw keroog wallahi ca la xeex bay tàngale <laughs> keroog na nga xamante ne ñoom lañ doon topp <laughs> istabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihim al-asbab waaw moom la boroom bi di wax ca suuratul baqara id fattalakul tabarra ba muy deñe ba set wecc alladina tubi'u ñañ doon topp ñoom comme que ñoom ñoo njëkk a gis mbir yi <laughs> ñoom dañ min alladina taba'u ca la leen doon topp yow yéena leen sànk noonu yéena leen sànk ngeen ñëw waxoon naan dañ nañ ci yéen ñoom bu ñu amoon bu ñu amoon dara waroon nañoo xaar ñi ñi leen doon topp njëkk leen a wax waaw nooy sànk nit dem yow mal di ko njëkk a wax naan ko dañ naa ci yow waaye leen gisa tax waaw war a awul adab lu tax parte bu war fi leen gis xam ne du du comme que àddina bi yépp ci naxaate lañ ne woon naxante rek di doxal seen àddina ci kaw taalibe yi <laughs> di leen nax mais di leen tromper jënd seen yokku yuur yi ba nit ñi amatuñu sax dootuñ xalaatati sax ngir seen bopp yàlla tere ñuy xalaat ngir seen boroom ak leneen wal iyaadu billah nekk ci chantier koo xamante ne ci mooy yàlla la ne mu naan la dina baax nekkal ci sama bos rek boo ci nee moo koy jullee yam kalib waxul lu am bu yowmal qiyaamee ñu gis mbugal ma moom mooy njëkk a wax gaa yi ñu doon topp waaw ndax dañoo gis mbugal mi wa taqatta'at bihimul asbaab bépp lien lépp lu leen doon lëkkaale bu taxoon maay sa sëriñ yaay sama taalibe maay sa goro maay sa nàngam léppay dog <laughs> waaw léppay dog léegi nag gaa yi répliqué ah ñaroon toppe wa qaala alladhiina taba'u law anna karra fa natabarra'a minhum kamaa tabarra'u minna <laughs> ñu ne ñun de ñun gis nga amoon amoonu dellu ca àddina wallahi dinañ fa denc leen ma set wecc comme ni ngeen dañe ñëw ba àllaaxira gii ngeen ñu doon dig naan naan dina baax waaw yow ku faatu sa sa mbir baax na def leen lu leen neex l'essentiel dee leen ma jox àddiya kese dee leen ma jox waaw ñu nekk ci say projet gaa yi ñëw booba naan ñun buñ amoonu dellu àddina dinañ denc yéen comme ni ngeen deñee ci ñu mais c'est trop tard waaw yeneen tubaab saa saam nag képp koo xamante ne ni da nga koo sopp waajal sa bopp waaw bu la bu mu la bett de <laughs> waaw waaw bu mu la bett mukk dund comme doon dund dund gu mel noonu nga dund ko am lu la ci laal pas jamais lépp dañ ko attan am lu la laal lu mel noonee <laughs> poussière loolee yenn ci loolee daal di lay laal. muy ak ñàkk moo tax mu ne ko fa a'idd lil faqri tijfafa waajalal ngir nag ak ñàkk loo xam ne moo la ciy aar bu ñëwee ndax jamono ji nekk man la laa dal bu la fekkul woon nga ràngoo yii jikkoy muñ ah, dalay kaawute yow doo ko mën a àttan te boobaa sax woote woone da ngaa sopp yonent bi alayhi salaam xam nga ne moos lay sa laysa kadhalik demewul noonu dëgg-dëgg waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam so maa sopp yonent bi alayhi salaatu salaam c'est pas quelque chose de mince lu rëy moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam bi ko waa waa ji waxee dama laa sopp mu ne ko unzur ma taqul seetaatal li ngay wax <laughs> seetaatal li ngaa nekk di wax <laughs> waaw waaw waaw ndax lu rëy de lu rëy rëy rëy la <laughs> xalaat ci bu baax waay ndax sopp ma mooy balaa yi day ñëw de te yonent bay saa saa bu waxoon na ñu ëpp ay balaa waaw ashaddul an ashaddul bala eh man la ko waxe eh, bi muy wax ne ñu ëpp ay not al anbiya voilà summa al am summa al amsal fal amsal waaw ashaddu an-naasi balaa'an al anbiya yonent waaye saa saa nee na ñi gën a tar nattu mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam topp ku ku leen gën a niru gindee na niru comme que danga koo sopp te nga sopp moom kala mu nekk la ko neex moo lay neex kon nag la ko dal dina am lu la ci dal la mahala manu la ñàkk moo tax kon mu ne ko waajalal sa bopp seetaatal li ngay wax bala ngaa engagé ci sopp gi nga ne moom nga ma sopp yaw yaa yow waa ji waa ji waatal waaw wallahi ñetti yoon mu ne ko kon nag kaay ma yëgal la waaw dafa baax lii yonent baay saar saam def njàngan mu rëy la mooy il faut pas di euh, woyofalal nit ñi loo xam ne woyofut jàngalekat bi lu mu sopp nit ñi muy jàngal waaw loolu mooy premier critère il faut nga sopp ñi ngay jàngal ñi la borom bi boole ñi nga xamante ne nii du danga leen a gën de waaw wullitu alaykum walastu bi xayrikum la siddiq wax te huwa man hu mooy ki mu doon keroog bi ñu ko falee dane dañ maa def ma méngoo seeni mbir waaye gënuma ci yéen ñun nag nan ngay mën a taxawee ñun ñii parce que am na lu la borom bi xamal lu mu xamalul diw wala ñoom diw ñu koy sàkku ci yow nga bëgg leen def jàmm mata sta'badtum an-nas wa qad waladathum ummahat ummahatuhum ahrara kama yaqulu al-Faruq waaw sayna Umar wallah radiyallahu anhu way ana kañ ngeen tàmbalee def nit ñi ay jaam laa wax alors que seen nday yi juloon leen ñu nekk ñoo xam ne ñu libre lañ arrêté di toog ci xefu nit ñi seen conscience yi dox seen diggante ak seen borom ak seen yonent alayhi salaatu waaw <coughs> kon <coughs> il faut pas di woyofal lu woyofut waxal nit ñi lu leer waaw ba ñu xam dans quelle sauce ils seront mangés waaw ana ci di xaar loolu dafa baax bu ko defee day tax mu jël matuwaay yi wax ne leen gis nga seen safar bii. seen tukki bii ngeen jëm te ci seen borom am na ay pakk-pakk de ala tariqi aqabat gis nga tariqullah yoonu yàlla dafa am ay pakk-pakk gis nga àddina gi mu doon peindre di ko wax na innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takasurun fil amwali waaw wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fil amwaali wal awlaad yooyu dafay nekk de te yooyu ni nga ci mënee jariñoo noonu la la mën a alake comme ni ñu ko gisewoon waaye bu yëgal ko ne gis nga sa dund fii sa tukki bii zuyyina linnaasi hubbu shahawaat minal nisaa'i ba ni mu jeexe wal baniina wal qanaatiir al muqantara ba ni mu jeexe yooyu yépp mu xam ne pakk pakk la waaye nafsaka allati bayna janbayk sa bakkan bi nekk sa diggante ñaari wet yi waaw sa ñaari mbagg yi waaw al hawa ak i tóor tóoram alal bayre waaw ak bëgg siiw ak bëgg ju gis leen yooyu ñëpp ay façon pakk pakk la ay obstacle yoo xam ne sa digg sa doxu dem ci sa borom di nga dajeek ñoom waaw ak iblisul la'in al ar-rajim nga xam ne dafa am expérience moom Iblis parce que képp ku fi jaar ci kaw suuf xam na nan nga def ñu rëcc xam na luñ def ba rëcc ñu rëccul xam na nan la defoon ba ba ba ba ba daal di leen maal waaw waaw muy kalbun alayka sallata mawlaaka fatta'iz bihi la taxlata la borom masaalik radiyallahu anhu <laughs> waaw muy xaj boo xamante ne nii sa borom yow jaam bi moo ko sëmbërtal ci kaw sa kaw waaw waaw léegi boo bëggee mucc looy def boo bëggee mucc ci xaj boo xam ne saa boo fi rombee mu tëbali la nar a xamp sa yeel yi est-ce ngaa dëkk ci loolu te fii foo jaar tous les jours fee war a jaar ñetti yoon ba ñett xaj bi di la sonal rek waa est li gën a simple nekkul nga gis borom xaj ba wax ak moom ah man de bërëb sàngam bii sa bërëb bii bis bu nekk dinaa fi jaar six heures du matin dinaa fi jaar midi dinaa fi jaar dix-neuf heures waaw pile bu ci nekk pile waaye saa bu ma fi jaaree mu ma dama la doon ñaan rek est-ce que man nga heure yooyu bu ma fi waree jaar nga tëjal ma ko dina ñaan njekk mu ne la waaw ok c'est bon c'est noté voilà léegi ça do loolu gënu la simple nga nekk fi di jël ay pexe naan bu xaaral ma dawi bon xam naa bu ma rombee bon allure bi foog ma yokk ko daw def loolu dafa wóor sa wala naan damay xaw a bu ko defee yow faj boo xaj bi boo romb mu lay renifler yow day yëg ni yaa ngi jàll rek moo la gën a gaaw të tëbali la <laughs> tongali la nga am problème loolu kay nga dem ci borom xaj bi wax moom mu aar la ca xaj bi moom gën ngay jéem a di sonal min ana it dor bi ci ay coono yi di ko dóoma dóor yor saw yet woo xam ne bàyyi yet yi laa yor bu ma jegee yow mën ngaa dóor luppe mu tëb sa kaw xofi la matt la nga am problème waaw kon demal ci borom xaj bi iblis ab kalbu la kay nañ dem ci borom kalbu bi nga xam ne moo la bind bind ko muy borom bi nga dem ci moom fasta'id bihi nga dem ci moom ngir mu musal la ci ayu iblis la taxlata bul jaawale de boo foogee ne yow say pexey bopp mooy tax nga mucc ci iblis te doo ko jaare ci sa borom mooy jaawale pédale gi yow yaa ngi ñëw yaa ngi dawalkat bi bii dawal oto ñëw ba ci benn falaise boo xam ne xaw ma lu mu doon xool rek accel rek rek rek rek freiné mais il suffit d'une seconde ça va il serait mort quoi. day dee parce que oto jullootu te gis nga fi mu war a wàcc moom ci boppam mu ngi mu xool ka comme kiiwu Savoie yooyu <laughs> ay Val Thorens <laughs> fële ca Savoie kii côté moo banaa mi yàlla jaar tali yoo xamante ni nii dégg nga naan fii de xawma chauffeur bu bu yéenee ni wala buy nelaw wala bu mandi bu ma jël dom bés bu ma précipité ci kii mooy ñun ñëppay faatu rien ca suuf da nga di xool ca suuf oto yi di tali yi mais à la limite ci suuf nga jëm moom kay ay ay ñàkk bàyyi xel moom ak ñàkk vigilance kuy dawal boobu moom doo ko may waaw waaye jël nag di dawal oto ñëw ba moom léegi nag mu freiné mu bëgg accès mu bëgg def marche arrière far nag mu juum bës ci accélérateur bi kooku fot la jël kooku yàqu na kooku moom ki nga xam ne ngay jéema <laughs> daw iblis sa pexe bàyyi ci sa boroom loolu moo lay dal moo tax mu ne laa tax na taa bul bul jaawale pédale yi de bu boobaa <laughs> kon iblis moom ci pakk pakk yi nga xam ne moom ngay am sa bakkat sa bànneex yi waaw ak dugge gi nekk sa bakkat bëgg lu neex te waaw ay bakkaar yooyu yëpp da koy xamal ne lii nag moo fi am waaw boo ci bëggee mucc nag y chercher midi à quatorze amul coow yu bari faalam la borom bi wax xamal mooy xam-xam mooy première gànnaay moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon wala alimun wahid waaw benn boroom xam-xam ndong ashaddu ala shaytaan min alf abid wax nañ ko fan yee benn boroom xam-xam ndong moo gën a tar ci shaytaane ah que junniy katu jaamu yàlla yoo xamante ne amuñu loolu le waaw mooy xam-xam moo jiitu moo tax boroom bi ne la ilaha illa allah yow xamal loolu gis nga àddina bi laa ilaha illa allah amul kenn koo xam ne moom la ñuy jaamu du yonent du malaaka yàlla tere am wali yu kon ak keneen ko ñuy wax illa allah ku dul yàlla du jinne du maaman bu mënul tus bu lay gëmloo ay jaaxal laa ilaha illa allah loolu ngay xam muy xam-xamu tawhid wéetal sa borom ba dara du la mën a perturbé waaw te mooy bi nga xamante ne nii képp ku faatoog moom daxalal janna baabul rajaa i gis nañ fi lu bari man qaala laa ilaha illa allah daxalal janna yeneen tu saa saa ne ku wax laa ilaha illa allah ci yeneen yi dëggu ci xolam daxalal janna day dugg aljanna kon nga xamal nit ki loolu ne xam-xam moo jiitu sa diine bu ko tayle kenn waaw bul toog naan ñoom biw xaw nañ kon dina baax mukk ayow loolu mooy lan fii ku nekk sa bopp ngay bayal ku nekk sa bopp ngay bayal faman ya'mal mithqala dharra khayran yara wa yara ko def lu toll ni atom wala lu ko gën a néew ci baax diñ ko gis ku def safaan ba ci lu yées diñ ko gis te wala taziru waziratun wizra ukhra benn bakkan benn bakkan du yenu ëllëg bakkaari beneen bakkan il faut que ça soit tellement clair nga xamal nit ñi ku nekk xam li ngay def waaw te xamal li ngeen li xamal la nga libéré leen du xamal maa la xamal léegi nag sama jaam nga boo xam ne yow léegi lépp loo kiiwati man déedéet xamal ko libeere ko ndax ku gëm yàlla am xam-xam libéré wu bu amee fit parce que ñi am nañu xam-xam ne amuñu fitu génn cee nga xam ne xamoon nañ ne ay caaxaan lañ te xam nañ ko ndax xam-xam bi may na leen mais amuñu fitu détaché wu ci yooyu parce que dañuy bañ mbamb mi topp leen kon nag kenn du tuutal lu tuutiwul moo tax yonent bi alayhi salaam wax ci rug leer ne ko ah, seetaatal li ngay wax unzur maada taqul kon ñi nga xam ne ñoo bëgg roy yonent bi alayhi salaam topp am jàngaleem lépp lu ñuy jàngale ci diine ndax yàlla bu ñu ko tuutal waaw bu ñu ko tuutal nañu xamal moo tax lii introduction dañ ko ciy jële balaa nit a dugg ci dara nga xamal ko li ñuy dugg lal la mbëmbëstal ne ko waaw mbir mi ñiiw ak lii la waaw dangaa bëgg a jàng sira <laughs> kay <laughs> nii lañuy def <laughs> méthodologie baa ngi ku mu neex nag nga seet bu la neex nga jël ko <laughs> waaw siiratu Ibn Hisham la jël ah benn boroom xam-xam la woon wax ko mooy kan moo xam ne def na liggéey bu mag ci dundu yonent bi sallallahu alayhi léegi ñu jël ko moom dina waxtaani lii dundu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii lay tàmbalee wax yi wax point wax point wax point yi waa am lu leer léegi te jeexalagul tàmbaleegu sax bind bi moom tey lay dóor a ñëw waaw ne ko nag loolu la mu xool bu ko arrangé mu inscrire bu ko arrangé mu ne bàyyi bàyyi <laughs> nga ne ko salaam <laughs> waaw yow nga wax ko mu ne bàyyi bàyyi yow nga wax ko waxil alquran waqul salaam <laughs> waaw yow nga ne ko salaam jàmm kon kon loolu dafa am solo kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko seetal li ngay wax mais waa ji rassuré na boppam parce que ñooy boroom xam-xam yi ñoom itam xam nañ ne sopp daa am lu mu laaj. waaw léegi nag nit man na ne damaa sopp diw te xamul à quoi consiste xamul dëgg-dëgg sopp lan lay jariñ ndax ñu bari dañu jàpp ne sopp mooy buy neex kese waaw dinañ la ñaa sopp di nekk ak yow nga foog ne dañ laa sopp ndekete yoo jamonoy neex la waaye buy naqari ñuy dem seen yoon comme niñ ko gisoon jotaay bee weesu quantité du mu ëpp solo quantité bu àndul ak qualité amul solo waaye kay quantité boo xam ne lépp qualité la eskay boobee waaye bu nag bu dee quantité boo xam ne amul qualité am qualité bu tuuti moo gën am quantité bu àndul ak qualité waaw kon nag affaire bi loolu képp la yeneen bi alei salatua salaam nag xamal ko ah waa ji comme que moom pare na te xam na luy sopp wax naa léegi nag ñun baat yi lañ doon xam jamonoy neex kese lañ xam muy naqari gaa yi di la bàyyi boo gestoo doo gis kenn waaw ña la doon wax ñoo la sopp ñun kay pikk ak peel ak nàngam ak nàngam ba mu metti ngay tourner dootoo gis poussière ca gannaaw nga xam ne ñoo ñëpp xawana lañ waaw waaw ñun ñëpp ay trahir lañ waaw kon nag sopp day am lu mu laaj soobu ci yoon yonent bi alei saatu salam dafa am lu mu laaj dafa laaj ay sacrifice yoo xam ne ak a sorek bakkan bal pour nga accès il faut bakkan bi nga noot ko ba li nga xamante ne li koy sopp mooy li sopp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li muy bañ mooy li li li yonent bi alei saatu bañ kooku mooy ki accès nga xam ne day mujjul bokk ci copie copie yonent bi alayhi salaatu salaam yi mu wasaare ci kaw àddina bi daanaka boo ko gisee xaw a gis yonent bi alayhi salaatu salaam alladina idaa ruu zukira allah ñi xam ne boo leen di gis ñu lay fàttali sa borom am xam nga am na nit ñoo xam ne rien que boo déggee seen tur dégg seen tur directement da ngay xalaat yonent bi alayhi salaatu salaam automatiquement automatiquement mooy yow même bu dee bu bu fekkoon ne da nekk nii nga toog xalaatoo ci yàlla ak yonent bi alayhi salaam ndaw xasaara <laughs> waaye boo xalaatoo ci yoon mais ñu tuddul lu ko rek kii saase da xalaat yonent bi alayhi salaatu salaam ci <laughs> mel mel mel yow. taqale kooku image am ak tuddam ak fàttale ko ak yonent may saa saa mën a lu tax da nga ko ne ci caaxaan la ko am <laughs> yaakaar nga ne moos yonent may saa salaam dina bàyyi borom bi dina jël turu kenn di ko lëkkale turu yonent bi alayhi ba bu ñu ko fàttale ko fàttale ko waajoo ñee bu ñu fàttale ko yonent bi alayhi salaam fàttale ko bu ñu fàttale ko yonent bi alayhi salaam fàttale ko bu ñu fàttale ko yonent bi alayhi parce que waaji caaxaankat la woon ah non ah non ko alxubbul xaalis ashawq tam moo koy maye sopp gu sell par cofeel gu tar mat sëkk waaw nga xam ne day bokk ci copie conforme yeneen tubaab yi saa saam waaw ku leen gis dalay branché directement ci yeneen tubaab yi saa salaam yàlla nañu ko borom bi may waaw amin kon nag ah nga waajal sa bopp te yonent bay saab saab bi ñuy jàngal ne di jàngale par des misaal nee na <laughs> boo soppee ki ma sopp danga sopp waajalal la nga xam ne moom ngay aaroo ci ñàkk mooy muñ waaw fokk nga mën a muñ yonent bay saab saab képp ku tegu ci yoonam foo jaar bi nga mën a muñ ndax lu nekk la ciy fekk parce que tu gênes rien que nit ñi rek tu gênes mais borom bi ci boppam dalay teg yenn nattu yi comme li mu wax sànq waaw afa hasiba an-nas waaw ah nee dara du leen ci fekk képp koo xam ne comme ni ñu wax keroog lu la cox nga naan dafa yàlla man nii sama xol bu selli bi on a lool façon loolu mën na dugal nit ñi ci kéefër de waaw kooku yow yar leer ne sori ju fii waaw Allahu akbar kon nag waajalal loo xam ne moo lay aar ci natt yi ñëw waaw ndax gis nga borom bi daa def li tax yonent nay saasaam ne ñi nga xamante ne ñoo ëpp natt mooy yonent yi alayhi saasaam ñoom la gën ñoom ñooy ñi ko jege ñooy ñi ko gina a jege ci mbindeef fii te kenn du ko jege lu dul ci ñoom ngay jaar ñooy intermédiaire borom bi diggante ak mbindeefam bi mais ñooñu ñoo ëpp kon ca ngay xame ne ndekete yoo alwalaa wu ah bi la borom bi di def méngoo mbiru jaam yor mbiru jaam dafa taqaroog li nga xamante ne mooy albalaa waaw mooy dafa taqoog nattu moo tax nattoo di kerkeraani lawliyaa yi ku weddi lii lak ko xayrul anbiya la Cheikh Moussa Ka waxoon rahimahullah waaw ashaddu an-naasi balaa'an al-anbiya yonent ay sa saam kon nee na ñi gën a tar nag ñoo yonent alayhimu salaatu wassalaam thumma al-amthal fal-amthal ginnaaw gi al-amthal fal-amthal te leen gën a niru te comme que nag ka nga sopp da ngay niroog moom kon nag jour les notes waaw waaw waaw na waajal li nga xamante ne ni moom da koy waajale bokk na ci gii de wiir yéen a màgg hein comme li nga xam ne moom la boroom jaami'u ki euh, tuhfatu tuhfatu tuhfatu euh, euh, tuhfatul ahwazi al rahimahullah bi muy saraa xadiis bii waaw mu ne bokk na li gën ba yi gën mag yooyu waajale nag sa sopp goog nga sopp yonent may saar coono ya la cay fekk hein hein mooy muñ muñ surtout ci ñàkk ngir nga man cee aare sa diine waaye borom bi ci lay rëngi rëngee sa dëgëru yaqiin waaw xool sa yaqiin moom mi xam ba pare waaye peste lool mooy xikmatullah mooy sunnatullah xam na lépp ñin ñi laata ñuy ñëw fan lañ jëm waaye dina leen peste fi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala rëngi rëngee xool sa yaqiin bi nga xam ne <laughs> dafa contraire ak njàmbat ak u ci loo xam ne yàllaa la ko teg borom bi nag dina laal ci lool xool est alhamdulilah teg la ñàkk ngir xool est wa qillatul qanaa est yow da ngaa doy na wala déet wa adamu rida bil qisma waaw ak est-ce ñàkk di gërëm li yàlla dogal natt ko pour yow defal la ko <laughs> kon nag mu ngi nooru de hmm. kon nag muñ moom moo mën a aaral ak ñàkk ci doomu aadama bi comme ni nga xam ne moom la diran bi bi ñuy fasal bi ñuy solal fas fas yu tij fas wala mu bukkoŋ bi di aare boroom yaramu nit ka ci waqon si hen kon nag mu ngi noonu le hmm? hmm? yonent ba nañ ne kon yonent ndax mooy seen sang waaw ka nga xamante ne nii nag seen sang la sopp bëgg mel ni moom <laughs> kon nag di nga ci am cër bu rëy rëy rëy rëy ca natt boobale waaw te bokk na ci ñàkk moom alayhi salaatu wassalaam kon nag ah ñu ngi noonu kon jullit bi en fait xadiis yëpp dalay wan dalay jàngal nga waajal sa bopp ak lu la yàlla mën a defal wax naa ko sànq tekkiwul ne képp ku am alal ku yàlla ubbee kooku man loro yonent waaye saa saa dëgg-dëgg wala sopp ko déedéet du loolu haasha du loolu mais mooy na yor esprit état d'esprit bi la bëgg mooy waajalal sa bopp te xam ne ñàkk dal la boo gën a gaaw ndox mi jóge nee di wàcc jëm fa mu jëm te suuf fa muy fa muy teere gis nga lu mu gaaw gaaw fa jëm te lu gaaw lay wàcc gis nga ndox mu jaar ci mbartal ci pant di wàcc xur woo nga xam ne fa lay dem daaju fa gis nga ni muy gaaw yi di wàcc ñàkk ci àgg fa mu jëm ndox mi nga xam ne mooy jóge fee ngir dem terminusam ñàkk ko gën a gaaw ci ku sopp yonent bay saasaam waaw te nag ñàkk googu nekk lu dul lu dul symboliser al faqr gisuñu boroom ne yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamiid yéen nit ñi yéenay ñi nga xamante ne al fuqara yéenay ñi aajowoo bopp seen seen bopp seen seen seen borom waaw yéenay ñi aajowoo seen borom kantaan ak seen boroom ah moom de huwa al ghani mooy ki nga xam ne mooy ki ki wooma soxlaalul kenn dara alhamid mooy ci sant seen sant yi nekkul da koy yokk wala da koy wàññi ngeen ñàkk koo def waaw kon lii la. waaw mooy faqr googu du faqr ñàkk nii kese waaw yemul ci ñàkk kese mais da lay da bi ngay xool ak la nga xam ne dëgg-dëgg mooy aajowoo sa borom ndax bu ñëwee da delloo ci sa borom xamal na yow amoo la alxawla quwwa newul ci yow waaw façon xeeti feebar yooyu yëpp mu teggi ko ci yow xam nga nit bu amee day fuuy waxoon nañ ko inna al insana la yatgha an ra'ahu istaghna li borom bi wax nga nit yaa yaa da koy gis muy fuuy di beew boo ko gisee mu commencé woomal mais bu amul ku amul nii en général ah du rëy ndax kooku bokk na ci yàlla gën a comme li yonent bay saab saab ki nga xam ne dafa dafa dafa dafa ñàkk ba pare daal di rëy quoi en général kooku du rëy waaw du fa nekk di ko xëccal boppam wala di wootewu yenn yi alors que ki am léeg-léeg moom jàpp na ne yaxsabu anna maalahu axlada day jàpp ne alalam ni moo tax mu gën fee ne moo tax mu moom daal moom lu mu yóotu war koo mën a jot waaw bëgg a toog ci xefu nit ñi alors que ki ñàkk loolu mën na ko cee bañ a fekk moom day doxeloo rek waaw moom bi dellu ci borom bi waaw moom kay du yàlla moom masha allah moom kay borom bi moom tabaaraka wa taala mooy di dellu ci moom rek <laughs> voilà <laughs> mais <laughs> allahu taala la kon ñu noonu ah